alayhi salaatu wassalaam wa man a'rada an dikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal kon ñu ngi yemoon ci laaya bi di téeméer ak fukk ak ñeent tàmbali woon nañ ko waaye jotuñu ko woon a jeexal ndax suñu waxtoo suñu boroom doon wax ne wa man a'rada an dafa dummóoyu sama alquran jii di fàttaliku gu mag gii képp koo xam ne dafa dummóoyu ne duma fàttali boolew ma ci programme am fii ci àddina boolew ma ci lennam du ma tudd fàtte maa bàyyi ma tudd dummóoyu di ma tudd ci làmmeñam ak xolam ak lépp ak ay mbiram ak ci doxalinam kooku dina ko leer ne ba bare dummóoyu sama alxuraan ji fa inna lahu dëgg-dëgg dina ko ñeel ma'ishatan dund koo xamante ne nii danka dund joo xamante ne nii ju xata-xata xat lay doon dee sii ci àddina bi comme ni ko gisee woon mooy ne day nekk dund joo xamante ni nii ci biti nii kese ñi xamul ñooy foog ne haa waay waay yéeféer yi seen mbir baax na de suñu boroom ne mukk mukk baaxul ñooñu ko sarabim bi qiyan kese la yaxsabu zamaanu ma comme nañu ko gisee woon day mel ni daal benn njonoox benn mirage boo xam ne dafa nekk ci pàkk bu sori boo gisee fële ca kaw mu tàng jër mu mel ni am ndox nga fa gis waaye bés boo demee ba foofu naan ca kàdd ga laa ko gise woon xaaral ma dem ba ca kàdd ga boo ñëwee ba ca kàdd ga doo fa gis lenn ndax lan mooy mbir mi noonu la seen dund yëpp noonu la ki xamul waaye sori leen mooy jàpp ne ñi ñu ngi ci àjjana waaye boo leen bégee di nga xam ne lépp lu ñu am daanaka ay bori neen la te banque baa ngi leen di tiim saa su nekk mooy mbir yi daal di tar fépp bés bu nee dañuy licencier fa muy liggéey wala tëj dañ nañ la clé sous la porte mooy tëj nañ usine bi tëj na ndax mënatuñoo kii nga gis xaru yi bari gars yi dootuñ xam fuñ jëm ndax lan loolu lépp ay det lay bor la yoo xam ne dootul xam fan la koy fayewee nga xam ne léppam kër gi bor la oto bi bor la xattaa sax téléphone bi bu moywul bor lay doon léppam bor lay doon kooku nga foog ne loolu mos musi loolu du musiba kooku dundu musiba dëgg nga xam ne lu xew mu tiit kooku moom ta xolam du dal ndax borom bi alaa waxoon na ne alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen bi zikrillaahi ci tudd borom bi tabaaraka wa taala di ko fàttaliku tatma innul qulub ci la xol yi di dale kon nag képp ku fi bàyyi tudd yàlla di ut lu dalal sam xol demal ba Las Palmas vacances demal fi nga xamante mooy New Jersey waaye demal foo la neex demal California wala nga dem Amazonie demal fu la neex waaye dana leer ne boo demee boo ñëwee di nga am yu bari yoo xam ne di nga ko rëccu de te xam ne foofu doo fa am dalu xol ñaari fan kese nga naan dama fàtte samay problème doo ko fàtte moo tax gars yi di sëgg ci li nga xam ne sàngara yi drogue yeeg ak ndox yu bon yoo yële ngeen fàtte li leen dal te leen ko fàtteloo da leen di yàq kon nag mbir mi képp koo xam ne bëgg nga xolu xel mu dal dund gu neex te dal même bu dee ci biti nii gisuñ la nga yor lu ne gàññ waaye kenn ginu laa ndaataa tëndëxle ak dund gin la koo neexle mooy lan jàppal ci alxuraan ji waaye waman naarada képp koo xam ne du mooyu na an zikri ci sama zikar ji alxuraan ji doo ko jàng doo ko jëfe doo ko dara ah ku nekk ni nga ko dumoo yoo nag am na ñoo xam ne moom dinañu jàng waaye moom jëfe li ci biir moom nga rey leen lañ yemale waaye yooyu yëpp façon dumoo yu la mooy la yonent mi alayhi salaatu wa salaam waxoon boroom dina yawmal qiyaam da koy wax wa rasuul yaa rabbi inna qawmi taxadu hada al qurana mahjura mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam dina wax yaa rabbi i yow sama boroom inna qawmi ya dëgg-dëgg gis nga sama ñoñ yi seetlu naa ne daal man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sama gannaaw daal ittaxadu hada al qurana mahjura mooy dañoo gàddaay sa al quran ji de nanguwuñ koo jëfe nanguwuñ koo jàng ñenn ñi nanguwuñ koo doxee kon nag mu ne kon wa man arada an dhikri képp koo xam ne kon daal dinay du mooyu sama alxuraan yi sama sukkar si fa inna lahu dina ko ñeel ma'ishatan dund koo xamante ne nii dankaa dund la koo xam ne gu xata-xat lay doon wa nahshuruhu te lool mooy fii ci àddina ak bu dund bànneelam bànneelam tamit noonu lay xate de wa nahshuruhu da daal di ñu daal di koy pang ëllëg daal di koy dekkil daal di koy pang yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba ama ma daal di koy def mu silmaxa daal di koy def benn aveugle nag na xaala bu ko defee mu naan rabbi yow sama boroom li ma hashartani ama mu ne fa naan mu borom bi lan moo tax nga daal di may pang dekkil ma nii ma nekk koo xamante ne nii damaa silmaxa nii wa qad kuntu basira te man kat nekkoon naa ca àddina doon nekk koo xamante ne nii mooy dama doon gis foofu kat amoon naa njàccaar laa woon de waaye kon nag borom bi lan moo tax tey nga daal di may nekk defal ko xamante ne nii dama naa nekk koo xamante ne nii mooy moo ma gis ginnaaw ba nga xam ne ba may faatu ak ba may dund ca kaw suuf ba jàccaar laa woon mooy mooy dama doon gis waaye samay bët baaxoon naka la tax nga dekkil ma def ma lii nga xamante ne nii mooy silmaxa mooy non waaye mooy aveugle xaala suñu boroom nee na. mu daal di koy tontu nag mooy malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam mooy ki nga xamante ne nii moo leen di tontu ndax ñi waxoon nañ ne suñu borom nee na ñii dañ leen di wóo dañ leen di wëllif seen borom duñ ko gis dañ leen koy morde xaala boroom di wax malaaka yi leen di tontu ne kadaalika naka nii rek mooy nii ñu la def atat ka la la dikka woon naa suñu laaya ya alxuraan du dikkaloon na la waaye it yi nga xam ne laaya yi nga xam ne ñoo nekk ci àddina bi lépp di wane man borom bi tabaaraka taala léegi nag ngir nga won cee xam kan mooy sama bu kan mooy moo kan mooy man ba nga jaamu ma waaye sa ayaatu aayaatuna sama yi gi si woon na ci yow sama laaya fa nasiitahaa nga tay tay lu bàyyi ko sànni ko fële bokkoo ci sax nga xam ne da nga koy lijjanti boo gisee sax ñu ci nekk nga mere leen jaral nga sànni ay bombam duma wax ci seen der lu ñaaw fa nasiitahaa nga bàyyi sama laaya yooyu fële buñ ñëwee nan la ñuy doxale société borom bi wax na nan la ñuy doxale kër sëy yi nan lay demee boo amee problème ne nan lay demee ak nan lañ koy takkee waaye it miraas yi nan lay demee waaye it zakat yi nan lañ koy defee yooyu yëpp seen yoon newu ci bu ngeen amee alal fan lay dugg ngeen jël li ma ci jàngale ci alquran ngeen teg ko fële bàyyi ko léegi nag wakadaalika naka noonee rek al ma tey tunsa lañ lay lañ lay tegee nële bàyyi la nële yow it mooy ne yow comme que da ngaa bàyyi woon suñu laay yi fële faale woo ko woon yow itam na la leer tey kenn du la faale yow itam mooy borom bi du dalee na fàtte de non koo bàyyi ci biir jahannama noonu laa lay bàyyi ci mbugal mi tey kon nag mu ne ko kadhalika naka noonee najzi naka nii rek najzi nañuy faye de man asrafa képp koo xam ne dafa ëppaloon ci boppam doon bokkaale borom bi tabaaraka wa fii ci kaw suuf walam yu'min te gëmuloon bi aayaati rabbi ci aayaay alquran ji laayaay bi yi nga xamante ne moo nekk ci alquran waaye mooy laaya yi nga xam ne moom la def ci àddina bi lépp di ko wane gaay ki nga xam ne gëmu ko woon nii rek la ko boroom bi di fay bu ëllëgee da koy bàyyi ca mbugal ma comme ni mu bàyyi woon alquranam ji ak tuddam yooyu de wala adabul axirati mu ne nag te nag ne waa jii wax lii wala adabul axirati li nga xamante ne nii mooy ci kaw suuf ma'ishatan danka mu ñëwee bàyyi ko ca mbugal ma te na xam ne wala adabul axira mbugal mi nga xamante ne mooy xew yawmal qiyaam ashaddu moo gën a tar fuuf mbugal mi leen di laal fii ci àddina de wa abqata mooy mooy bi gën a sax mooy bi gën a des mu ne afalam yahdi lahum ndax ñoom daldi wuñ ñoo leen a gindi lahum ñoom yéefiru Makka yi zaadaha allahu tashrifan wa takrima kam ñaata ahlak naa lañu lañu alak qablahum lu leen jiitu ñoom ñii ñu mel ni ñoom doon weddi minal quruni ci nit ñu bari yi peuple yi fi jaaroon yoo xam ne yamshuna fi masakinihim ñoom ñii dañuy dox di jaar ci seen dëkk waaye ya mooy waa Quraysh bu ñuy dem seen rihlata shitaa'i was sayf seen commerce yooyu nga xam ne moom lañ doon def di daal di gàdd di daal di voyager di dem fi nga xam ne mooy Syrie di dem fi nga xamante ne nii moom mooy fi nga xamante ne Sham gu mag góogale wala Yaman di defi seen commerce yooyulee di xantu ji loolu dañ doon romb ñi nga xam ne mooy bilaadu Samud waa kër Samud ñoom dañ leen doon romb waaye di romb waa kër Seydina Aad waa kër Seydina Hud alayhi salaatu wassalaam dal Ahqaaf ñooñ ñëpp ñu gis ne ñii ay nit lañ yoo xamante ne nii dañ doon weddi borom bi borom bi mbugal leen borom bi ne ñoom xanaa lool waru leen a gindi bokk indiwaat leen tegaat leen ci yoon ñaata laa alak ci ay ay peuple yoo xam ne jaaroon nañ fi te ñoom ñii dañuy jaar ci seen kër yakat bi leen romb inna fi daalika nekk na ci loolee la aayaati nay mandarga waaye ngir lan